bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defem seen rajo ci seen jataay bi muy tuddee riyaadu saalihin ngeen koy am bis bu jot ci waxtu wi dellu sunu ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa ko defal ci ngeen ci ànd ak seen bokk Alioune Sall ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ñaan mu nangul sunu koor nangul leen seen koor koor gaa ngi dem yàlla ñu fi bàyyi buy dellusiwaat yàlla nañu fekk ñu ko fekk won daaw te wóote ko ren yàlla na yàlla yërëm leen ña tukki yàlla na ñibbisi ci jàmm ñi ci loru yàlla na yàlla leen ñu ngi massawu ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi tey woo jullit yëpp woo waa réew mi yëpp nu dem jàppale leen seen ay kàttan tabarkàlla ñu yor pomp yeeg kenn ku ne mu yor mu def ko ca te xam ne woo juddoo ma amilo xaajiran euh, noo ngi woon ci riyaadu saalihiin ci bunt boo xam ne day wax ak jullit yi ci lu jëm ci lenn ci ay saar ak lenn ci ay aaya ak seeni taxawaay loolu nag li nga ciy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkut ak li la ci nit ñi di wax léeg-léeg nit wax la laaya wax la ca dara jox la ca lim yoon wa jafe lool wala jaar ca yoon wa indi lay problème waaw El dara Dramé léeg-léeg nit jox nit ab ab ab dog wala mu jox ko dara ku dem amoo ci ndigal ku dem jotagut ku dem nangam dara nga na ca rek waaye yonent bi moom yi muy joxe salawatullahi wasalaamu alayhi yooy du ca nekk moo tax tabarkàlla mu am solo démb bi ñu yëkkati jotaay bi ñoo ngi woon ci abal munzir ak yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu ko laajee laajam bu rëy li nga mokkal ci alxuraan ndax xam nga lu ci gën a ci gën a mu ne ko allahu laa ilaha illa huwa alxayul qayyum mu fëgg dënn ba ñu jële ci abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent ba sallallahu alayhi wasallam daf koo dénkoon asakay ramadaan yi maanaam weeru koor wi ñi yëkkati seeni asaka di indil yonent bi abu hurayra daf koo dé yonent bi daf ko koo dénkoon xam nga nit ñi danañu génne asaka di ko séddale waaye ñuy génne asaka fekkub sëriñ ñu jox ko ko moom mu di ko séddale sallallahu alayhi ñu jox ko asaka yi indil ko ko ñu def ko ci benn barab jox def ko ca banque ba jox Abu Hurayrata nag euh, numéro compte baag yooyu moo koy garder yenn ya nekk ay pepp yenn ya nekk ay ceeb yenn ya nekk magasin fee del la ca banque ba ne fa nee na am ku fay ñëw di di di di yàq rek ñam ba nga xam ne moom lay moom lay jëfandikoo wala boog euh, pepp ma nga xam ne moo fa nekk mu cay jëfandiku nee ma ne ko dama lay yóbbu ci dama lay boole yonent bi mu ne ko bu ma booleeg yonent bi inni la dama damaa wo damaa néew doole te soo ma moom du baax nee na mu bàyyi ko wa alayya iyaalun te damaa bëri njaboot nee na ma daal koy bàyyi ne bi mu xëysee wax ko yonent bi ne ko daal man daal li nga ma dénk am na waajo moo fay fekk léeg-léeg da cay ronq di yóbbu këram su ma ko jàppee wax ko mu ne ma daal damaa amut lu may def euh, ba am lu may yóbbu sama njaboot waaw nee na mën nañu mën nañu yenn ci yonent bi rek nakam agsi rek mu ne ma waaw ma faala asiruka albariha sa pri sa sa prisonnier def démb nee na ñëw na de jàmbat ma njabootam ba ma yërëm ko bàyyi ko yonent bi ne ko waxul dëgg de te dana delsi kooku ñëw di jël ci saako yi day di ci sàcc mu ne mu ne waxul dëgg ci dana delsi waxu na leen ko ci bind bi weesu euh, bagage yi ngay am ci sa kër ak xaalis ak or ak ñoom seen yooyu te kër gi kenn dafa jàngal xuraan ni ko seetaan di sàcce ngeen déglu baax xissa bi mooy firndeel loolu ma doon wax démb yonent bi ne ko waxul dëgg de te dana dellusi nee na ma daal di gëm ne kon dana dellusi nee na ma xaar ko nee na naka mu dellusiwaat rek commencé di jël ci saako yaaka roñ ma ne ko la arfa annaka ila rasulillahi tey moom fokk mu yóbbu la ci yonent ba mu ne ma mu teeg bayi bàyyi damaa ñàkk am njaboot duutuma dellusi tey moom fii lay yem Abu Hurayra nee na ma yërëm ko bàyyi ko mu dem nee na naka ma xëy ci yonent di julli si fajar rek mu ne ma yaa Aba Hurayrata maa faala asiruka al-baariha sa waa ji nu def démb mu ne ko ah, dellu si na de waaye jàmbat na jàmbat njaboot jàmbat ma ak ñàkk ba bàyyi naa ko ba yóbbu na ba dem na yonent bi ne ko waxul dëgg de te dana dellu si nee na ma xaaral ko ñetteelu yoon mu del seeti di sàccati ca yañu ma dénk nee na ma ne ko tey moom mënu fexe fexe fexe bu duma la yóbbu ci yonent bi wa hada axiru salaasa marratin annaka tasam annaka la taawul bi mooy ñetteelu yoon nga doo del si yaa ngi del si waat tey moom duma la bàyyi mukk daal di téye ca loxo ba nekkati yoo tabarkàlla mu ne ko bàyyi ma ma jàngal la ñaari baat walla ay baat yoo xam ne boo ko jàngee duutuma dil si mu ne ko baat yi mooy lan mu ne ko boo demee salal bay tëdd dangay jàng ayatul kursi allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum mu ngay jàng ba mu jeex mu ne soo ko waxee yàlla dana la sàmm te seytaane du la jege ba baa ngay xëy nee na ma daal di koy bàyyi daal di ñëw ci yonent bi ne ko waaw bi mu ñëwee nag yonent bi ne ko maa faala asiruka albaariha sa sa waaju ji nu mu def démb mu ne nee daf may jàngal nee naay daf may jàngal ay baat yoo xam ne su ma ko waxee mu bàyyi ma yonent bi ne ko yan baat la jàngal mu ne def ne ma su may tëdd sama lal naa jàng ayatul kursi allahu laa ilaha illa huwa alxayul qayyum ba mu jeex mu ne su nee na su ma ko jàngee yàlla dana ma sàmm te seytaan du ma jege ba mu ma xëy mu ne amma innahu qad sadaqaka wa huwa kazub mu ne wax na la dëgg de waaye day fen <laughs> wax na la dëgg wax ji mu wax moom dëgg waaye moom nag moom day fen taalam man tuxaatibu mun salasati ayyam ndax xam nga ki nga doon waxal ñetti fan yëpp Abu Hurayra na ko déedéet mu ne ko zaaka shaytaan mu ne ki nga doon waxal shaytaane mbokk yi shaytaane nga noonu ñu dénkalab dénk mu di ko sàcc bu Abu Hurayra te amutoon niveau kon du gis shaytaane te kon moom la yonent bi jiiñ càcc gi waaye am na niveau moom tam boo xam ne bu yi sàcc si dana ko gis bët bu set bu sàcc see mu jàpp ko seytaane jox ko ñaan goo xam ne gi boo ko waxee seytaane du sàcc la nga yor mooy ayatul kursi ba mu jeex yonent bi da ko wax na dëgg waaye fen na wax na ab ab fenkat bu wax dëgg la sadaqaka wa huwa kazzub fenkat la bu wax dëgg tey kon loolu li muy tekk rek mooy ayatul kursi yi day tax boo boo ko jàng ci guddi gi day tax seytaane du la jege euh, tubarkalla boo ci jàngee ñaar du jege sa néeg du jege sa kër boo ci jàngee ñett nag du jege sa néeg du jege sa kër du jege quartier bi barkalla ñu jële ci abu darda radiyallahu anhu mu ne yonente ba nee na man xafida ashra ayatin min awali suratul kahf usima min ad-dajjal nee na képp ku mokkal fukki aay yi jiitu ci suratul kahf suratul kahf yi da mucc ci masiix dajjal dajjal luy loolu mooy yiy fëf nit ñi ci mujjug jamono yooyu du la mën a fëf mujjug jamono dafa am yoo xam ne dañuy fekk ab jullit ñu jële ko ci ligne bi mu doon daw teg ko ci beneen ligne ngay xëy nekk jullit wàcc doon lu kenn xamut ngay tëdd nekk jullit yeew doon lu kenn xamut ngay tukki nekkub jullit ñibbi si doon lu gën xamut allahu akbar ngay wut liggéey nekkub jullit am liggéey doon lu kenn xamut loolu nag aaya suratul kahfi fukki aay yi njëkk gàllaaj la ci gu ama am solo man xafisa asra ayatin min awli suratul baqar usima min ad-dajjal waaw am na benn riwaay mu ne min axir suratul kahfi ca ca fin ba kon ca fin ba wax nañ ko ca mujj ga wax nañ ko waaye daal fukki aay yooyu moom boo leen jàngee tabarkàlla la nga gis xale bu jigéen bu baax a baax baax jékki-jékki rek àdduna féef ko ba mu nekk léegi xale bu jigéen boo xam ne bi ñeme naa dem ci biir mboola ma exposé aw yaramam inna lillahi wa inna ilayhi ñu ne ko dañ lay tànn ñu ne ko dañ lay tànn xale jigéen yi ku ci dàq moo tax dañ lay tànn jàng aayaat yi te mokkal ko nag da ciy tax a mucc ibnu abbas nee na radiallahu anhuma baynama jibril alayhi salaam qaacidun inda nabi sami'a naqidan min fawqihi fa rafa'a ra'sahu fa qaala haaza baabun min as-samaa futiha al-yawm wa lam yuftah qatt illa al-yawm fa nazala minhu malakun fa qaala haaza malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qatt illa al-yawm fa sallama wa qaala abshir bi nuraini utaita utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatiha alkitab wa khawatim surat albaqara lan taqra bi harfin minha illa utita rawahu muslim ibnu abbas nee na radiyallahu anhuma dafa am benn bis jibril toog ci yonent ba alayhi salaatu salaam ñuy waxtaan nee nañu jékki-jékki rek dégg benn yëngu benn son bu bu rëy benn bruit bu mag nee na yonent bi ndax bruit bi waaw moo gën a fort avion moo gën a fort avion ba ba fi jaar ndeysaan eh, tabarkalla te te nekkatu fi léegi concorde xarang xarang ji fort lool walla dënnu yonent bi téen jibril ne ko waaw loolu day benn xew-xew la boo xam ne benn bunt lañu ubbi ci asamaan noonu ko ah mu ne waaw mu ne ko tey lañ ko mës a ubbi ba adduna sosoo ba tey bunt boobu tey la mës a ubbeeku mel na malaaka daal daal ci xawikoor ni cëpp malaaka moomu tey la mës a wàcc musta wàcc ci kaw suuf tey jii la mës wàcc kon port bi li ko ubbi ak am solo malaaka bi li ko tax a wàcc ak am solo malaaka bi ne cëpp ñoo ci yonent bi daal di koy nuyu yonent bi fay ko mu ne ko bégal am nga ñaari leer yoo xam ne benn yonent mësu ko am waaw ci ci ci xusuusiyaatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bokk euh, tabarakallah xasaa'isu rasuli nanu ko sunu imaam jërën waxi imaam mbayka rahimahullah waaw mu ne ñaari leer yooyu lu mu doon mu ne ko gu njëkk gi mooy fatihatul kitab gu ñaaral gi mooy jeexlub suratul baqara loo ci ñaan ci ñoom ñaar mu nangu loo ci ñaan ci ñoom ñaar mu nangu alfatiha ak jeexantalu albaqara waaw amana rasul tubarkalla Euh, beneen bunt bi mooy istihbaabul ijtimaa alal qiraa mooy sopp guñ sopp daje di jàng alquran daje di jàng alquran abu hurayrata nee na wa majtama'a qawmun fi baytin min buyuti la yatluuna kitaaballah wa yatadaarasuunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakiina wa xashiyat hum ar-rahma wa afathum al-malaa'ika wa zakarahumullahu fi ma inda rawahu muslim nee na amul menn mbooloo mooy daje ci jenn jàkk ci jàkka yàlla yi di jàng téere yàlla bi euh, di jàng maanaa yeeg li ci biir lu dul yàlla wàcce ci ñoom sakina ak dal euh, malaaka maanaam yërmande muur leen malaaka yi peeg leen yàlla tudd tudd leen fa ñane fa moom kon daje di jàng alquran daje di étudier alquran daje di firi alquran am na solo lool ndax day tax am sakina day tax am rahma day tax malaaka yi yiir la waaye day tax sunu borom tabaraka taala tudd la fa Euh, mbooloo ma neex fa moom imaam Nawawi génn na ci buntu boobu mu ñëw ci beneen buntu mooy baaxaayu njàpp njàpp euh, riyaadu saalihiin as-saalihuun ñu baax ñi dafa am lu jàpp def ci ñoom euh, baaxaay googu la imaam Nawawi bëgg indi waaw baaxaay googu la imaam Nawawi rahimahullahu bëgg indi bala ñuy indi nag loolu mu indi digoon nañ leen démb waxtaane kan mooy imaam Nawawi ndax menn mbokk wala ay mbokk ñoo koy laaj ci Riyadou Salihine imaam Nawawi al-allaama Abu Zakariya Muhyiddin la tuddoon Yahya ibn Sharaf an-Nawawi dimashqi shafi'i eh, ku yéeme la woon ku koy la ci xam-xam ak dëddu àdduna ak jaamu yàlla imam Nawawi mi ngi bokkoon ci akbarul ulamaay zamanihi tabarkalla ci ay at yëmutoon ci loolu rek wala ëpp ca xam-xam waaye man nga ne ñu ñëwaat ginnaawam ñu bari ci ñoom moo leen ëpp xam-xam yàlla def nag doomu aadama yi bëggoon ko lool te itam yàlla def ay taalifam am njariñ lool am xabul loolu nag umuurun rabbaaniya yàllaa koy def laa daxalil naa si fiiha yoon nit ñi nekkuñ ci yàlla moo jël nit roof ko ca xol ya loolu la ko defaloon euh, la mbokk ma doon wax ne xaj Abdul Aziz xam naa bu amee noon it noonu ba ñuy mujj taxaw ne dama ko bañ loolu la yàlla defaloon al imaamu Nawawi zalika fadlu min allahi yu'tihi man yasha imaam Nawawi mi ngi judd ci 631 bi ko gàddaay gi amee 631 bi gàddaay gi amee 631 juróom-benn téeméeri at ak fanweer ak benn ci dëkk bu ñuy wax Nawa dëkk boobu benn village la bu nekk ci Xuraan ca bëj Saalumu Dimashq ci bi muy xale mu dem Dimashq ci 649. daal di fay nekk ci benn école boo xam ne mi ngi tudd Ar-Rawahiya nekk ci booru jumaay nawa jumaay am amawi al-Jami'ul Amawi euh, Hibbatullah ibn Muhammad al-Ansari moo ko moo ko fa tabaxoon ñu xamoon ko ci Ibn Rawaha waaw mu dari koy joxoon imam Shafi'i da koo tabax ba mu baax rek mu jox ko imam Shafi'i nee na jamono ji ak kër la gu am solo goo xam ne gu jullit yaa ko moom ci mujjug jamono boo dem téere bu ñuy wax munaadamatul atlaal Cheikh Abdul Xaadir Badran moo ko taalif ba demee ci page cent Euh, moo ca lañ wax wax jooju ba mu jógee ci madrasa boobu mu dem fu ñuy wax daarul xadis daarul xadis euh, daarul ñu ngi ko xam ci daarul euh, asruniya ku ñu wax abdullahi ibn muhammad ibn abi asrun atay atamimi te faatu ci 685 moom it moo ko tabaxaloon alquran wala boog moo ko tabaxaloon gaa yu baax yi jox leen ko ba ma ci munaadamatul atlaal téere ma doon junj léegi ma nga ci euh, jàng gim jàng téere bi yàlla bi moom imaam Nawawi yitteeloon ko lool ak jàng tafsir ak jàng xadis ak sara xadis yooyu yitteeloon na ko lool fiq nag mi ngi ko jàng ci masab al imam Shafi'i ca tàmbali ga taalif ay taalif yu bare bare yu am njariñ jël taalif yi nag di koy sukkandiku ci al kitab wa sunna direct bàyyi fa fiq ba di lënkale nag waxi masab ak ulama yi bu neppee segg ci ab xalaatam aku góor-góor la mu ko forloom nga xam ne téeréem ba nga xam ne moom la wax mi ngi bokk ci ummuhaatu kutubil islam muy téere bi ñu tudd al majmu' euh, avant muy àgg nag ci la génn àdduna téereem boobu mu doon taalif tudde ko al majmu' bokk na ci taalifam moom al imam nawawi rahimahullah ay taalifam euh, téere bu ñuy wax rawdatu taalibina rawdatu taalibina douze tomes la bokk na ci taalifam sharhu sahihu muslim saraa boobu bokk ci saraa yi gën a rafet ci saraa yi saraa yi muslim yi waaw saraana it benn daggit ci Buxaari yi taalif na beneen téere bu ñu tuddee al asma wal lughaat moom al imaam an-Nawawi rahimahullah def ci yu yéeme lool tabarakallah am na beneen téere bu ñu tuddee xulyatul abraar ñu xam ko ci al azkar euh, moom it taalif na ko bokk na ci taalifam téere bi ñu yore muy riyaadu saalihiin Euh, tabarakallah ak benn téere bom mu bind ci aqida tudde ko al maqasid am téere bu mu tuddee at-tibyaan fi aadaabi hamalatil qur'aan yooyu yëpp ci taalifam la bokk moom al imam Nawawi mi ngi faatoo ci dëkk ba mu juddoo woon Nawa 676 bi muy faatu mi ngi am 45 ans allahu akbar rahimahullahu rahma wasia wa aksara fi lmuslimina min almutabiina li nahjihi fi lilmi wal amal di digle lu baax ak teer lu bon bu ëllëgee bu nu yàlla fang mu fangun lu ca biir gaa yu baax ya taxta liwaahil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yawma laa yanfa'u maalun wala banuuna illaa man ataa Allah bi qalbin salim kooku mooy al imaam Nawawi rahimahullah munu bëgg a ñëwal tey ci euh, fadlul wudu ngëneel wala mbaaxaayu jàpp jàpp mooy li ni di def buy bëgg a julli su fekkee amul ngant lu ko tax a tiim yàlla ko santaane premièrement yaa ay lisina amunu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen iza qumtum ila salaati bu ngeen jógatee jëm ti julli te amu leen njàpp amu leen ngant iza qumtum ila salaati su ngeen jógatee jëm ci julli amu leen njàpp amu leen ngànt faxsilu wujuhakum na ngeen na ngeen jàpp na ngeen jàpp ba ca ba ca waxi sunu borom ja mu naan maa yuridu laahu li ja'alaykum min harajin walakin yuridu yutahhirakum yàlla daa bëgg ngeen set wala yutima ni'matuhu ndax bu ngeen setee jot ci xéewalam la'allakum tashkuruna ndax bu ngeen jotee ci xéewalam sant ko kon jàpp day tax a set set day tax jot ci xéewal yàlla yi ku tili mbaa ku taq mbaa ku yore sobe bu ne yaa rabbi du sotti kon jàpp njëriñ yaa ngi tàmbali yàllaa ko santaane day tax a set ku set moo jot ci xéewal yàlla yi setuk zahir ak sawt setuk baatin tabarakallah imam Nawawi kon ni koy baaxoo ja defe mooy bu ibbu bunt mu tàmbalee ko ci aaya waaye mu tàmbali ci aaya jeexal ñëw ci xadis mu ne dégg naa yonent ba sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne abu hurayrata moo ko wax inna ummati yud'awna yawma alxiyaama xurran muhajjalin min athari alwudu fa man istataa minkum an yutila xurrata falyafal nee na bu yawmal xiyaamee dañuy woo xeetam wi ña ca nangu woon te daan jàpp neena ñu nekk ñu pell te jébb mu muhajjalina <clears throat> ñu nekk ñu pell pell mooy weex-weex bi nekk ci jëb fas <clears throat> jébb mooy weex-weex bi nekk ci tànk yi da ngeen baal ma pell mooy weex-weex bu ne ci jë jébb mooy weex-weex bi na ci tànk noonu ci lañuy xàmmee xeet yu bi sallallahu alayhi wa sallam bu ëllëgee bu yomal xiyaamatee yàlla nañ ci bokk kon njàpp am na njariñ day tax su ëllëgee boo dekkee sa jibi weex day tax boo ëllëgee sooy soo dekkee sa tànk yi weex sa loxo yi weex ku la seen rek xam ne kii ci ummatu muhammad la bokk naar yeeg wolof yeeg séeréer yeeg ñépp xoran muhajjaliina mu ne kon ku mën a guddal njàppam na ko def ku mën a jàpp ba njàpp li weesu dajara ba jëm kaw mba àgg ci conc la jëm kaw tuuti mu ne ku ko mën na ko def mbokk yi waxtaan wi jeexut dañu ak suñu rajo te jotaay bi ndax suñu mbokk yi tabarkalla ñu ngi nii taxaw di xaar yasalunaka ñu ànd ci ak yen ci kanam tuuti incha allah yal na yàlla sàmm leen sàmm defar seen mbir defar suñuy mbir ci def suñuy poos dara nangul na suñu koor in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu